بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalina sayyidil awwalina wal axirin sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin wa radiya allahu tabaaraka wa tacaala an qutbil caarifiin wa imaami siddiqiin mawlaana abil cabbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma bacdu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñëw ci euh, suñu euh, jotaayu tafsirul euh, suratul ma'arij suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ci buntu azaka ngir jàng bi nga xam ne moom lañ doon jàngat borom subhaanahu wa ta'ala bi nga xam ne moom lay wax naan ba'da a'udhu billahi minash shaytanir والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم borom subhaanahu wa taala di wax ne euh, gaa yu baax yi nga xam ne jeex nañ ci ba seen borom subhaanahu wa taala mooy walladina gaa yi nga xam ne ñoom ci bokk na ci ni ñuy feeñoowee mooy ne euh, fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi xaqun cër ak boo xamante ne maalumun bu ñu xam la fi lis-sa'ili ñeel aji laaj wal mahrum ak aju xañ euh, li nga xamante ne moom mooy euh, suñ jotaay yu weesu walla alhamdu wal minna ginnaaw ba gis nañu shurut yi nga xamante ne mooy charte azaka yi sabab yi gis nañ ci lan lañ koy génnee euh, gis nañu sax xeetu alal yi maanaam nan lañu wuute nan lañ différencier woo ci ay angle yu wuute ci ay wàll yu wuute Euh, bokk na ci tamit li nga xam ne gisoon nañ ko ba tey ci buntu euh, buntu surtout liñ gënoon a taxaw mooy buntu azaka euh, donte maanaam gisoon nañ yeneeni masala sax ci wàllu alal mais buntu azaka ci lañ ci gënoon a taxaw et que buntu azaka boobu ginnaaw charte yi sabab yi alal yi maanaam yan xeet la mooy asnaafu zakawiya yi mooy maal amwaalu zakawiya yi seen xeet yi landa Euh, gisoon nañ tamit li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu azaka ci liy ëpp ci yooyu gisoon nañ azaka yu wurus ak xaalis gisoon muy euh, nuqut gisoon nañ li nga xamante ne euh, dañ koy xamal asmaan nuqut njëg yi dañ koy gisoon nañ tamit a yi urudu tijaara gisoon nañ li nga xamante moom mooy azaka yi azuru ma simaara mooy bay mooy mbay mi ak gàncax maanaam ak pepp yi euh, maanaam mbay mi ak euh, meññeef yi li nga xam ne moom la ñu war a gis nag léegi moom mooy li ñu tuddee zakay zakat euh, ba ba bahimatul an'am mooy jur gi dañ koy xamee ak mooy jur gi borom subhaanahu wa ta'ala moom daf cee yoonal azaka xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wax nag dara rek xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi nekk ci saxiix E, nekk ci téere yi sunna yi e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam seen xadis boobu Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu bi ci jàngale maanaam jàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk benn bataaxal la bi wane maanaam benn lettre la boo xamante ne e, moom la ñu ñu mu yónni woon maanaam moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu lettre boobu la leen jox yónni maanaam di leen wax ne leen yonent bi sallallahu wa sallam lii la jàngale ci buntu Euh, xadis boobu am na ci xadis Seydina Anas radiyallahu ta'ala euh, ta'ala anhu tamit boo xamante ne même bu Seydina Abu Bakr radiyallahu mais ci beneen riwaaya boo xam ne imaam al-Bukhari indi na ko rahimahullah ak xadis Seydina Mu'az ibn Jabal euh, radiyallahu ta'ala anhu nekk ci sunan bi maanaam yooyu dañuy xamee li nga xamante ne moom mooy buntu bi aju ci wàllu azaka donte am na beneen xadis bi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ci wàllu jur gi ni nga xamante ne moom mooy eh, bi mu naan eh, eh, ma min saahibi iblin aw baqaratin aw ghanamin la yakhruju fihi zakatu illa wa ja'at yawm al-qiyamati a'zama ma kanat wa asnamuha kon mu ne mu ne yantahuha bi quruniha wa wa wa wa yazrifuha bi azafiriha kullama ja'at awwaluha jaa wala ibtadaat axiruha aw kama qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam yawmal képp koo xamante ne amuloo am da ay gëléem wala ay nag wala ay gàtt te doo ci génne azaka lu ni amul kenn ci ñu mel noonu lu dul suñu ñëwee yawmal qiyaamati gëléem yi ak nag yi wala xar yi dañuy dañuy duuf ñu gën a mën a duufee maanaam bu ko defee ñu lay mbëkk maanaam di mbëkk waa ji naka noonu ak seen i euh, béjjën yi naka noonu ñu leen di xosi ak seen ay ah ak seen ay euh, wéy nee na ba te saa yoo xamante ne groupe bu njëkk bi jàll nañ rek ba yegg si ci kii bi rek beneen bu mujj bi daal di daal di jàll maanaam mooy du du arrêté mu ne hatta yaqdi Allahu bayna an-nas yàlla buri subhanahu wa ta'ala àtte diggante nit ñi bu nekk saxiix la. kon xadis la yëpp ay xadis yu wér dañ ciy génne kii dañ ciy génne asaka dañ ci gëléem ak ci ak ci euh, ci jur euh, kon xadis la yoo xamante ne maanaam yooyu loolu moom moo tax ijmaa la borom ko xam ne rahmatullah ñëpp dëppoo nañ ci ne nag ak gëléem ak gàtt maanaam euh, gàtt mooy xar ak bëy dañ leen di génneel asaka léegi nag charte yi nga xamante ne ci lañ leen di génnelee asaka moom mooy euh, mooy nisab mooy foog ñu mat nisab loolu borom xam d'accord nañ ci comme ni nga xam ne noon lañ xamee woon ne nisab dafa am ci lu ne euh, xam nañ tamit ne su euh, beneen charte bi moom mooy xawalaanul xaw loolu tamit d'accord nañ mooy il faut que mu wër ñetteelu charte bi ak ñeenteelu charte bi loolu dafa nekk loo xamante ne borom xam-xam yëpp d'accord ci Euh, euh, no am na ñetteel charte bu ñu d'accord mooy an an an an an an takuna leen nas li mooy ngir jur maanaam moom ne dañ ko fi def muy jur rek di gën di bëri maanaam nga koy sàmm muy gën di jur di gën a bëri ngay dajale euh, jur gi maanaam fekk na yow yor jur dalaa neex maanaam yu mel noonu et que alal la parce que soo amee soxla léeg-léeg boo bëggee lekk da nga ciy lekk boo bëggee dund maanaam wala et cetera peut-être que benn bés jot nga am aajo nga jël ci benn nga jaay wala yu noonu mais que nekkul ne yow da nga ko fee teg rek ngir jaay kese kese kese euh, mais da ko fee teg ngir jur parce que bu dee pour jaay la loolu zakat urudu tijaaral lay génne comme ni ñu ko gis woon ci suñu jotaay bi weesu ba mu des ne fuqaha umar ci rahmatullah comme ni ko gis woon ñoom dafa bokk ci charte urudu tijaara mooy mu bañ a beneen azaka bañ cee aju moo tax ñoom euh, boobu noonu effectivement ñoom dañ cee wute maanaam loolu benn la ñaareel beneen charte bi nga xam ne wuute nañ ceeg jumhur mooy an takuna saa'ima maanaam mooy mu nekk loo xam te ne dañ koy jur dañ koy dañ koy sàmm euh, parce que ñaari xeetu euh, jur moo maanaam dafa am lu ñu tudde ak li nga xam ne moom nga xamante ne moom mooy saa'ima mooy li nga xamante ne da nga koy yóbbu ci àll bi muy foraat voilà nga di ko yóbbu ci naanuwaay yi nga xam ne ñëpp ko bokk mooy comme dex Euh, teen yi nga xamante ne voilà et cetera ñëpp ko bokk yow defoo dara nga nga muy muy na muy ñuy naan foofu et cetera euh, loolu yooyu yëpp su dajaloowee loolu effectivement doo ci maanaam loolu ci nga génnee ak mais bu fekkente ne maalufa la mooy loo xam ne yaa koy wëgg yaa koy xool et cetera maanaam yaa koy dundal maanaam mooy yow da ngay dem jënd ji ngooñ jënd ripaas jënd di ndox euh, di fay courant Euh, bu dee fi ñu leen def day laaj courant di fay ndox et cetera ak yu mel noonu boobaa euh, boobaa ñoom dañ naan euh, loolu ma'lufa la maanaam boobaa loolu kenn du ci génne asaka waaye fuqaha a rahmatullah ñoom jàppuñu loolu ñoom dañoo jàpp ne même boobu dañ ciy génne li gën a dëgër nag allah mooy wax jumhurul ulama fuqaha Hanafiyyi ñoom dañ cee d'accord kon ndax texte bi nga ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la jàngale daf ne Euh, wa fil ibili fii kulli sa'imatin maanaam eh, loolu la la la wax maanaam fii si sa'imati bok fii sa'imati eh, eh, voilà loolu la wax fii kullil arba'ina hiqqa bintu labul wa fii kulli arba'ina bintu labul wa fii kulli xamsiina hiqqa maanaam loolu la wax maanaam kon mooy ne bi nga xam xamante ne dañ koy wëkk dañ koy dañ koy bàyyi muy muy taxaw muy muy foraatu la bi nga xam ne yow doo ci dépenser lu bari la doo na ko doo ci dépenser sax la am na tamit beneen bi nga xamante ne euh, dañ koy euh, euh, beneen xadis beneen ci biir d'ailleurs bi muy wax tamit ci wàllu fi zakat fi zakatil fil ghanami sa'imati zakat maanaam ci azaka bi nga xam ne maanaam gàtt bi nga xam ne gàtt moom mooy xarak bëy bi nga xamante ne dañ koy bàyyi muy muy foraatu kooku maanaam azaka da cee am maanaam te loolu loolu lu tëdd ma ma ma fumul mu xaalafa maanaam mafhumu sifa la maanaam day melale maanaam lu ñuy euh, maanaam mooy kon li muy tekki mooy bi nga xamante ne du boo du melul noonu boobu kenn du ci génne asaka ndax dañ koo melale voilà tey bu ma nee la euh, lii nii maanaam sarax bii nii jox ko euh, jox ko ab taalibe par exemple boo jox ko taalibe loolu moom mooy suma li ma man maa ne la nga jox ko taalibe c'est-à-dire que soo ko joxee keneen ku dulub taalibe maanaam la ma ko doon doyee lu am maanaam kon day tekki ne kon caractéristique boobu noonu day wane ni contraire bi euh, dañ koy bàyyiwaale xel loolu mooy mafhumul muxaalaf mooy li nga xam ne wax ji nga xam ne dañ koy déggaale ci biir mooy euh, le cas le texte implicite maanaam wax nga xamante ne l'énoncé implicite dafa dafa dafa dese leer ci wax bi mais boo ko mais mën nañ ko comprendre dañ koy comprendre à travers wax bi bu fekkee nag loolu day melale loolu boobaa dañ koy bàyyi xel maanaam day dëgër mafhumu sifa dafa bokk ci nga xam ne dafa dafa dëgër dañ koy bàyyi xel. Euh, léegi euh, beneen bi ci des tamit moom mooy ne sharia day bàyyi xel coono gi comme ni ñu ko gisee comme ni ñu gisee ci jotaay yu weesu euh, ne li nga xamante ne de alal la bu ñuy jaay tout le temps maanaam boo xamante ne nit ki moom moo ci def effort jënd mais que tout la l'année at yëpp daf ci daf koy fexe di ko fluctuer maanaam mooy wurus ak xaalis wala lu am dooleem maanaam loo xamante ne mooy comme monnaie Euh, wala li nga xamante ne moom mooy euh, njaayu jënd mooy commerce bi ñuy bi ñuy bi nga xam da nga koy mën a def yooyu noonu effectivement boo ci joxe azaka da ngay gis lu tuuti ngay génnee azaka muy un quarantième muy deux virgule cinq pour cent ngay génne azaka maanaam nga gis pourcentage bu ndaw la alors que fu fekkente ne alal ji nga xamante ne euh, moom da nga def effort mais que benn yoon ngi góob mu jeex et que voilà bu boobaa mooy li ñuy bay boobu. gis nga tamit azaka bi bu fekkente ne yow yaay arrosé da nga gis ne un vingtième ngay joxe au lieu de un quarantième gis nga un vingtième parce que coono gi nekk ci mu gën tuuti que coono gi nekk ci tout le temps ngay préoccupé xaalis bi pour fulandiku tout le temps ngay préoccupé sa entreprise ci marchandise pour muy fulandiku nga gis ne kon euh, foofu noonu un vingtième ngay joxe fu dee Eh, yow yaay arrosé yow yaay def effort su dee defoo effort bi un dixième ngay def voilà un dixième ngay def mooy dix pour cent ngay génne su dee nag yow yaay def effort bi maanaam di ko di wut hmm, ay engrais wut lii wut la lii def kii wut ndox xëccu xëccu courant xëccu ndox ah, arrosé et cetera tout ça parfois nga wut ay employé loolu da gis ne bokkul boobu un vingtième bi ngay joxe maanaam kon muy cinq pour cent donc gis ne. Euh, par rapport ak effort yi da gis ne dañu koy bàyyi xel dañuy bàyyi xel effort bi dañuy bàyyi xel tamit la fukki que alal ji di mën di fulandiku léegi bu dee jur gi tamit yow da ngay mën di euh, euh, xëcc courant xëcc ndox def lépp def effort yi nga war def yëpp ba pare ñu ne la da ci génne asaka boo moytuwul da ngay perte maanaam loolu moom règle économique la ko maanaam loolu problème marché la maanaam da ngay perte ci li ngay ci li ngay def Euh, donc loolu moom moo tax kon yooyu doo ci génne azaka te loolu mooy li gën a wér insha allahu taala beneen charte bi nga xamante ne euh, fuqaha maliki rahmatullahi alayhi wuti nañ moom mooy ne euh, il muy jur maanaam muy muy muy muy muy muy bañ a liggéey maanaam mooy nag bi nga xamante ne da ko jël ngir muy jiite yeneen nag yi wala xar nag bi nga xamante ne dafa bokk ci day bay wala yu mel noonu et cetera loolu day day dañ ciy génne. Eh, azaka loolu nag eh, ñoom maanaam doo ci génne azaka loolu nag fuqaha maliki rahmatullah dañoo jàpp ne déedéet même bii di yëy dañ ci génne azaka même bi nga xam ne da nga ko indi eh, ngir muy tëbu par exemple yeneen yi pour muy gën di bëri xar par exemple ngir muy tëbu yeneen xar yi pour race bi baax par exemple ñu xar moom da da doo ko génne wala azaka ndax loolu nga koy doyee mais fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne même boobu da koy compter waale mais lii gën a wér tamit moom mooy ne doo ko Euh, parce que comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax laysa ala al muslimi fi farasihi wala fi abdihi sadaqa maanaam euh, jullit bi ci façon ak li nga xamante ne moom mooy euh, li muy jaamam maanaam bu ci génne azaka maanaam azaka du ko ci war xadis la bu nekk sunan ibn Maaja rahimahullahu taala beneen mbir bi nga xamante ne moom wuute nañ ci moom mooy ci li ñuy génne azaka moom mooy xuyul euh, euh, euh, mooy xaylu ma xaylu mooy mooy mooy fas fas comme xalis bi day wane ni xaalis bi ñu wax léegi ni day wane ni fas kenn du ci génne azaka waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah alayhim imam bi ci boppam pas ñeneen ñi parce que ku mel ñaari mu ñu ñu tudde as-Saaxibaani al imam Abu Yusuf al qaadi Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al Ansari ak al imam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullahi ma ñoom dañoo wax comme jumhur ne fas kenn du ci génne azaka waaye euh, imam bi moom daf ne dañ ci génne azaka waaye daf ko wutal charte moom mooy bu fekkente ne dañ ay góor ak jigéen yoo xamante ne dañuy jur lu bari maanaam comme genre ñuy defar ay écuries yi wala yooyu noonu bu boobaa dañ ci génne azaka euh, boobaa kon da nga di génneel azaka parce que léegi dañu mujj nekk écurie et cetera léegi boobaa ñoom nan lañ koy le azaka ñu jàll ko comme que mbirul gaa mais gënt dëgër mais ñu ñu ñu ñu wax ko rek quand même allah mooy ne euh, ñu moom boobaa day jàpp ne liñ koy génneele azaka mooy euh, soit da ngay euh, gén joxe maanaam ci fas fas wi da nga koy génneel diinaar maanaam wala bokk nga xool seen njëg maanaam nga xool seen njëg nga génneel ko maanaam mooy asro na dirham mooy vingt dirham nga génne à chaque fois ci eh, njëgu xar yi maanaam lool ngay génne ci fukki fukki xar fas bok fukki fas yu nekk nga génne ko soit dinaar wala vingt eh, dirham kon loolu moom mooy niñ leen di génnele asaka bu dee da koy génneel asaka te waaye nag ko waxee loolu nekkul li gën a dëgër li a dëgër daal incha allah mooy ne ñett yi rek la ñu génne asaka gëléem bi ñaari xeetu gëléem moo mooy arabiya bi ak buxtiya bi eh, bi nga xamante ne moom mooy arabiya bi boobu moom mooy bi nga xam ne Euh, benn euh, kii lay am benn euh, njëgët benn njëgët lay am moom mooy kii bi bos bi benn la ciy am alors bi am ñaari njëgët boobu la ñuy tuddee moom la ñuy tuddee buxtiya maanaam mooy kon bee mooy chameau ak ñaareel bi ci des moom mooy dromadaire voilà boobu moom mooy faral di nekk ci ci dëkk ci quoi ay tàng yi yu mel noonu léegi. kon yooyu dañ koy génneel azaka euh, léegi euh, ñu ñëwaat ci maanaam euh, léegi bu dee xar ak bëy ñoom dañ leen di génneel azaka bu fekkente ne nag la maanaam nag yi tamit maanaam façon yi nag yi te dañ leen di génneel azaka waaye nagu àll kenn du ko génneel azaka lu tax parce que tuuru nag bu ñu waxee nag maanaam nagu àll xel mi dem ci loolu naka noonu yi nga xamante ne ñoom ñooy ay kéwal Euh, ay euh, bëyu àll ak yooyu yëpp kenn du leen génneel asak ñi génneel asaka daal ba allahuma ba mu des bu dee nit ki da leen di dajale ci ay parc par exemple euh, wala ay ranch bu ko defee mu leen di kii ak yooyu mu am valeur marchande et cetera loolu kenn ci génneel asaka mais bu dee daf koy jaay daf koy génneel asaka bu dee daf koy jaay koy génneel asaka asaka la orudu tijaara léegi ñu dellu si ci bu fekkente ne dañ koy Eh, dañ koy sàmm maanaam dañ koy sàmm maanaam nag yi wala kii wala gëléem yi wala xar yi dañ leen di sàmm wala xar yi bëy yi gàtt bi bu ñu leen dee sàmm dañ leen génneel azaka eh, comme niñ ko xamee loolu ñëpp d'accord nañ ci beneen bi moom lañ la la fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ne eh, boobu dañ ko boole mais bu ñu leen dee sàmm Mm, euh, bu ñu leen dee génneel asaka dañ leen di génneel asaka par rapport ak li ëpp ci at bu fekkente ne li ëpp ci at bi par exemple juróom-ñaari weer dañ leen di yóbbu ñuy sàmm leen mais que juróomi weer yi duñ leen sàmm boobaa dañ leen di génneel asaka euh, fuqa Shafi'i nag rahmatullah ñoom dañ ne il faut que ñu xool quand même bu fekkente euh, li ñu ci wàññi moom mooy période bu ndaw quoi comme par exemple jamono yu sedd ay yu sedd tar yi loolu da nga di obligé di leen wëgg yooyu boobaa du wàññi dara mais yi nga xamante ne période bu bari la Eh, nga xamante ne da nga lu bari bari nga leen di wëgg quand eh, même bu fekkente ne lu du genn wàll gi sax dañ leen di génne duñ duñ leen génneel asaka mais li gën a wér incha mooy ne eh, maanaam bu tere ñu génne leen asaka bi ko wala mais li nga xamante ne moom mooy kon li wér daal mooy ne dañuy xool rek genn wàll gi bu fekkente ne lu ëpp ci at bi dañ leen di dañ leen di wëgg dañ leen di génne asaka ci at bi duñ leen wëgg duñ leen génne asaka bu dee dafa digg doomu nag bu boobaa dañuy génne dañ leen di tamit asak maanaam 6 mois 6 mois tam bu tawee dañ leen di génneel léegi euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy euh, mooy euh, léegi nan lañ leen di génneel asaka léegi dañuy njëkkee ci gëléem gëléem moom moo gën a <laughs> moo gën a mag moo gën a budd wala budd na et cetera gëléem ni ñu koy génneel asaka dafa am première tranche maanaam ay ay ay anticipation lañ am ñoom maanaam xam nga boo xoolee wurus xaalis euh, ak euh, euh, mbay mi yëpp loolu benn nisab lañ am benn bu ne mais yii ni ay anticipation la maanaam mooy ay nisab yu bari la ñuy wax voilà au minimum am ñaari nisab gëléem dafa am nisab bu njëkk moom mooy juróom c'est-à-dire que zéro boo dee yoroo dara dara du la war boo yoree benn gëléem bi doo génne ñaari gëléem doo génne asaka ñetti gëléem doo génne asaka ñeenti gëléem doo génne asaka boo yoree juróomi gëléem nag ba pare at bi wër voilà là da ngay génne asaka léegi lan ngay génne asaka chat xar ngay génne asaka am xar mu ngi génne asaka xar mi nag nu mu mën mel baax voilà maanaam maadaama ne xar mi mat na tabaski maanaam am na at xar moom ngi génne àdduna euh, su fekkente ne euh, xar mi maanaam obligé wu ñu ne la par exemple euh, comme ci jëmmam ah loolu moom mu la imam Az-Zarqaani di wax ne moom la ñuy wax shanaqul shanaq lañ koy wax maanaam mooy loo xam xamante ne dañ lay génneloo agate ci loo xamante ne mu amu ko maanaam amu loolu exception la ci ci wàllu gi maanaam ci wàllu génn asaka loolu exception la ci mooy bu ñuy génne asaka suuf euh, euh, dañ la koy waral rek ci alal ji nga am mais fii nii ci alal ji nga amul lañ lay génne lu asaka maanaam bu fekkee yor nga xar xëy na feneen nga génne ci asaka soo yorul xar da nga def jëndi xar nga génne ko asaka voilà euh, kon loolu mooy gëléem parce que bu doon ne dañ ne la benn boo amee juróomi gëléem da ngay génne benn gëléem moom la kooku day nekk manque à gagner bu rëy ci borom alal bi mais boo amee juróomi gëléem ak ni mu amee valeur noonu ñu ne la doo ci génne azaka tamit day nekk ne ndóol way ndóol ñu amul ñi maanaam day nekk euh, manque à gagner ci ñoom maanaam pour réduire inégalité sociale bi day day compliqué donc looloo tax ñu dem non saway yi kay quand même di génne azaka mais da ngay dem nga jëndi xar nga génne azaka noo amee xar ma nag yaay xool mais demal nga am xar nga jënd ko nga jox ko azaka léegi moom mooy benn bu nekk léegi diggante juróom ba juróom maanaam cinq ba neuf doo génn asaka maanaam supplémentaire xar mi rek ngay génn bu xësee ba mat fukk nag léegi nga génne ñaari xar fukk ba fukk ak ñeent doo génn benn asaka maanaam dara du la waat ci diggante bi voilà comme li Seydina Muaz wax radiyallahu anhu ni ko bi ko yent bi sallallahu alayhi wasallam yónnee loolu la wax daf ne eh, laysa fiima baynal awqaasi sadaqa maanaam ci diggante waqasi su loolu waqsu la tudd dañuy wax tamit waqsu Euh, waqaf euh, wala waqf moom mooy euh, intermédiaire boobu di am ci diggante nga xamante ne dara fooy maanaam sa alal yokku na fi mais du asaka ju yokku du la ci war maanaam diggante yooyu intermédiaire boobu loolu nag dinañ ci ñëwaat léegi incha allah taala ci wàllu wurus ak xaalis dañu ko préféré woon bàyyi ko ba ci masala bi ngir wax ko ci ne wurus ak xaalis wala ñu wax ko léegi xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom ñenn ci ñoom tam comme ndax mazhab bu maanaam imam bi la donc moo tax ñu bari ci euh, mazhab bi topp leen maanaam mooy mais euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu ne euh, laysa fii ma duna xamsi awaqin sadaqa maanaam lu gën a tuuti juróomi uqiya a sarax amu moo tax ñoom dañoo jàpp ne su ma amoon par exemple deux cents dirham maanaam xam nga ci laay génnee azaka ci laa war a génnee azaka mais Euh, deux cent yooyu il faut que maanaam bu ma ko xaajee en cinq parties maanaam quatre quatre quarante laa am quarante mooy benn ok le fait que fenn fu ci nekk mu doon wax juróomi nangam juróomi nangam yéen a ngi fàttaliku xadis boobu euh, juróomi aw fokk juróomi juróomi wasaq maanaam juróomi ok juróomi gëléem et cetera mooy wane ne kon ñoom dañ ni loolu moom moo tax ñu jàpp bi kon di nga ci génne mooy bu ma amee deux cent dirham du ma génne dinaa génne azaka mais su ma demee ba am. Euh, deux cent dix deux cent vingt deux cent trente bu yëpp du ma ci yokk leneen lu dul asaka yi maanaam lële rek laa ci mais man balaa asaka waraat ma il faut ma am deux cent quarante maanaam ñoom foofu dañ ñoo jàpp ni wax am na fa maanaam il faut ma amaat deux cent quarante dirham après ba deux cent quatre-vingts la la ma am leneen lu may waraat après deux cent quatre-vingts ba deux cent euh, ba ba ba ba maanaam quarante daal la ca trois cent vingt et cetera maanaam topp ñoom noonu la ñuy jàppee ni day génne asaka mais loolu tamit nekkul li gën waaye ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne wama uh, fawqa zalika fa bi haq wama uh, uh, fawqa fa bi hasbi zalika maanaam lu ëpp loolu lu ëpp deux cent dirham bi rek da koy da nga koy jël proportionnellement rek nga koy génneel asaka maanaam moo tax kon loolu moom moo taxoon ñu bàyyi ba ñëw fii bay wax ci wax awqaas yi doog ci wax incha allah kon ñu dellu si suñu masala bi kon wax nañ diggante maanaam juróom ak juróom-ñeent mooy cinq ak neuf doo génn maanaam amul Eh, et que dixième bi ci ngay am de dix entre dix ba quatorze maanaam fukk ba fukk ak ñeent eh, ñaari xar moo may wax fukk eh, juróom muy quinze ba fukk ak juróom-ñeent mooy ba dix-neuf ñetti xar de vingt maanaam vingt maanaam boobu vingt-quatre maanaam ñeent bu ma duggee ci ñaar juróom nag vingt-cinq bu boobaa nag damay am benn gëléem bu may war mais gëléem boobu mooy tudd bintu maxaab maanaam euh, ki nga xamante ne e, dafay ëmb maanaam ko bintu maxaab maanaam mooy euh, gëléem bu am at parce que ñaare day fekk yaayam daa ëmbaat maanaam looloo tax ñu ko ko tudd obligé sax yaayam ëmb mais ibnu maxaab mooy tamit koo xam ne yaayam dafa ëmb ne ku góor léegi nag fii mu am lu am solo mooy su ma amul benn bintu maxaab maanaam mooy gëléem bu jigéen bu am at ba matal ko bay dugg ci ñaareelu atam maanaam mooy léegi un an bi moom c'est révolu léegi commencé naa dugg deuxième année bi maanaam amagul deux ans mais am ëppal na un an loolu kooku la ñuy wax bintu masal ku jigéen gëléem bu jigéen euh, euh, kooku suñu su su dama génneel azak mais kooku laay génne azak su amee vingt cinq gëléem voilà su amee lu tolloog vingt cinq gëléem diggante vingt cinq gëléem ba trente cinq gëléem loolu laay def fanweer ak juróom ba fanweer non ñaar ko juróom ba fanweer ak juróom yooyu loolu rek laay def léegi foofu am na benn masala mooy su ma amul doomu gëléem maanaam bu ma amul gëléem bu jigéen bintu ma xaab boo xam ne am na benn at nan laay def foofu exception moo fa exception te foofu rek la exception bi am ci ma génnee gëléem bu góor mais bu am ñaari mooy bintu ibnu la boobu foofu rek la exception bi am feneen fu dul amul ci feneen fu dul fii exception bi amul ci maanaam asaka yi gëléem ay jigéen lañuy génne asaka parce que moo ëpp njariñ pour parce que gël gëléem bu jigéen mën naa jóg gëléem bu jigéen mën na lan eh, voilà ndawal li mooy gën a baax et cetera voilà bon bu gënee bëri maanaam bu gënee nekk mag ko eh, donc maanaam mën naa mën na jur mën na ci am ñëw et cetera kooku profit muy gën a rëy bu fekkente góor lañ ma doon jox asaka parce que bu ma joxee góor asaka man du ma ci mën am lu bari mais alors que bu ñu ma joxee jigéen asaka dama ci mën am ay doom maanaam kon loolu maanaam moo tax maanaam da ngay gis xekma bi foofu léegi euh, ñaar fanweer ak juróom benn muy 36 ba ñaar fukk ak ba ba ñeent fukk ak juróom muy 45 kooku bintu la boon moom lay joxe asaka bintu la boon mooy gëléem eh, bu jigéen bu am ñaari at dañ koy wax bintu labuun lu tax ndax eh, ñaar maanaam bu tollee foofu day fekk ne yaayam day commencé day nàmpal en général day faral di nàmpal obligé wul nag mu mel noonu mais dañ ko tuddee noonu ngir ne day faral di toll ci niveau boobu kon eh, moom mooy gëléem bu am ñaari at yu mat sëkk ba dugg ci ñetteel kooku moom la wax bintu labuun kooku moom moom mooy wax diggante E, ñaar fukk ak juróom-benn ba juróom-benn fukk mooy 45 ba 60 gis si gis nga ñu ngi comme ñu rëy ñu ngi di tàllal donc diggante 46 ba 60 foofu li fi war moom mooy xeqa xeqa mooy gëlëm goo xamante ne xeqoon mooy benn gëlëm xeqa mooy moo ci gëlëm bu góor bi moom la xeqoon bu xeqa mooy bu jigéen bi nga xamante ne am na ñetti at. yu mat sëkk léegi mi ngi dugg ci ñeenteelu at kooku la ñuy kooku ngay joxe asaka benn nga ciy joxe gis nga maanaam soo seetloo non seulement wax yi day gën a rëy muy eh, intervalle yi mais li ngay joxe asaka day gën a tuuti soo seetloo loolu xekk ma bu rëy la bu borom subhanahu wa ta'ala def parce que plus ngay am alal plus asaka gi nga war a joxe muy gën di tuuti parce que nit ki. bu ne plus alal gi yokk plus ñu koy gën di taxé alal gi muy gën a taxé day am léeg-léeg soit day jàpp ne léeg-léeg xanaa liggéey bi matatu ko ko ñenn ñi di xalaate yenn réew yi comme ni koy gisee bu taxi yi méttee wala ñenn ñi jàpp ne euh, dañ leen di tooñ duñu nangoo investir maanaam dañuy dañuy nekk ay évadés fiscaux moom dañuy daw pour parce que pour bañ ñu di leen di teg ay ay ay ay taxes ak ay impôts yu cher yu yu métti. moo tax charia moom du doxalee noonu dana la continuer di teg ay tax dina yokk taxes yi mais plus sa alal di gën di yokku plus proportion bi di gën di wàññeeku su ko defee nga mën a am au moins jomm maanaam am alal du gën a bari mais aussi mu leer na sa alal gi après am na lu la ci warga mais li nga bëgg a joxe après yow ci sa coobare rek lay aju ci sa mbaax lay aju mais que euh, dinañ réduire inégalité sociale bi dinañ permettre ñëpp jéema am jom am amal seen bopp et que euh, xam ne bu ñu amee seen alal kenn du leen ci tooñ mais tamit dinañu jël alal ji maanaam dinañ ko séddoo de manière équitable maanaam ak ñeneen ñi ci des euh, loolu moom moo tax système économique boobu soo xoolee dëgg-dëgg da ngay gis ne euh, soo xoolee système capitaliste yi wala système communiste yi et nga nga nga xool bu baax nga xool même ñuy jéem a équilibré amul benn bu ci nuróog bi l'islam tëral maanaam bu bu bu ko nuróog dëgg-dëgg ba pare gën koo maandu amul te loolu dalay wan maanaam màggaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam màggaayu l'islam ni mu mel euh, ndax loolu xam nañ ko maanaam da gis gars yi di casse tout temps taxi yi dafa metti taxi yi nangam taxi ba pare ci amul solo ni mu ñàkk amee tamit ay taxi da koy wàcc parce que tam loolu moom mooy la yenu maanaam mais bëgg a taxé ñëpp par ci lu nekk et cetera loolu euh, am na ay xeetu injustice sociale bu ci nekk comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi di kaase ñe xëy na yi sax day ëpp mais euh, comme niñ ko gisee daal euh, léegi <laughs> ñu dellu si suñu masala bi kon <laughs> diggante juróom kon 45 cinq 60 gëléem kon loolu naa laa joxe xeppal léegi diggante soixante et un ba soixante quinze maanaam juróom-benn fukk ak benn ba juróom-ñaar fukk juróom kooku jaza lay joxe jaza mooy ko am ñeenti yu mat sëkk ñu dugg juróom-benn ci ci ci juróomi lool kooku moom mooy jaza kooku moom bu jigéen moom lay joxe waaw léegi su fekkente ne euh, diggante léegi juróom-ñaar fukk juróom-benn mooy soixante seize. ba eh, quatre-vingt-dix maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ba juróom-ñeent fukk kooku damay daal di joxe bintaalabun maanaam ñaari yu ji ñaari xar kii gëléem yu jigéen yu am ñaari at du di dugg ci ñetteel foofu boobu foofu laay joxe bintaalabun diggante léegi juróom-ñeent fukk ak benn muy quatre-vingt-onze ba téeméer ak ñaar fukk maanaam muy cent vingt ba cent vingt lan laay joxe xeqataan ñaari gëléem yu am ñetti at di dugg ci ñeenteel lii lii moom moom laay joxe ba fii borom xam-xam yi nañ ci parce que dañoo leer naññ ci mbir léegi euh, ñu dugal foofu benn masala balaa ñuy yeggale yeneen yi ci mooy jubraan lu ñu tuddee al jubran mooy jañ cest à dama bëgg a joxe euh, bintu maxaat mooy ku am benn at war a dugg ci ñaareelu at bi maanaam dugg ci ñaareelu at bi bu jigéen laa war a joxe benn mais awma ko ñu ne ma joxeel benn bu góor bu am ñaari at loolu foofu rek la mën a nekk ma joxe góor léegi su dul loolu nan laay def su ma waree joxe léegi bintu la buun yaa dégg bintu la buun mooy ki am ñaari at di dugg ci ñetteel bi kooku laa war a joxe sauf que aw ma bintu la buun xeqa laa am maanaam ki am ñetti at laa am di dugg bay dugg ba dugg ci ñeenteel kooku rek laa am ku jigéen kooku laa am nu may def dañ naan ma joxe ko léegi al musaddiq mooy ki nga xam ne mooy toppatoo mbiru asaka yi di ñëw di xool di di di jël kooku moom moo naan ma moo may wax kooku moom moo may rembourser yeneen ñaari xar bu boobaa maanaam day jël sama gëléemu ñetti at bi <laughs> parce que bu ñaari at laa war a def day jël fi ñetti at bi ba may jox ñaari xar wala mu jox ma ay suruna dinaara dirhaman maanaam ñaar fukki dirham maanaam kon bu xoolee mooy njëgu ñaari xar la may delloo. maanaam ñaari xar walla njëgu ñaari xar la koy jox ci xaalis léegi naka noonu noonu la noonu la processus bi di demee ci yeneen yi tamit yeneen yi noonu la maanaam bu ma waree joxe jaza mooy bu am ñeenti at dugg ba dugg ci juróomeel bi fekk ma euh, bu ma waree joxe plutôt xetta bu am ñetti at ba dugg ci ñeenteel mais jaza la am maanaam bu am ñeent laa am jëm kaw bu boobaa nu may def bu boobaa dañ may jël maanaam damay joxe bi ñuy jox ma ñaari xar wala jógu euh, su fekkente ne nag safaan bi la maanaam dama war a joxe bintu la maanaam mooy ki am ñaari at laa laa la noonu wala xeqa xeqa laa waroon joxe ki am ñetti at jëm kaw maanaam ñetti at ba dugg ci ñeenteel kooku laa waroon joxe ñu ne ma mais man par contre ci ci jur yi ma fi yor yëpp bi am ñaari at laa yor nan lay def boobaa damay joxe bi ñaar bi am ñaari at ba pare joxe waale ma du pas may joxe may joxe waale ñaari xar wala njëgu ñaari xar boobaa noonu lay demee waaw léegi kon ñu dellu ci cent vingt à partir de cent vingt foofu borom koo xam ne rahmatullahi alayhim eh, dañ cee wute parce que comme niñ ko waxee léegi hadith bi dafa ne Eh, dafa ni fil iblis sa'ima fii kullil arba'ina hiqqa eh, eh, bintu labun fii kullil arba'ina bintu labun wa fii kullil xamsina hiqqa ci gëléem gi nga xamante ne sa'ima maanaam mooy day maanaam mooy bi wax noonu rek mooy bi ñuy sàmm kooku ñeent fukk yu ne à partir de à partir de cent vingt ñeent fukk yu ne. da am bintu labun ngay joxe mooy gëléem bu jigéen ku am ñaari at fan kii yu nekk juróom fukk yu ma joxe gëléem bu am ñetti at bu voilà quarante yu ne ma joxe gëléem bu am deux ans euh, cinquante yu ma joxe gëléem bu am lan trois ans noonu lay demee léegi kon euh, fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ne ñoom niñ maanaam moo tax niñ interprété wax ji rek mu wute ñoom dañu ne su dee cent kon ba cent vingt neuf téeméer ak ñaar fukki euh, bi mooy musaddaq bi dañ ma gis nga euh, boo xoolee bu dee ci ci kii bay dañ ko tuddee xaasir tam mais bu dee fii musaddiq lañ ko mooy kii ñëw di jël si a bi moom mooy xool soit day jël xeqataane ñaari xeqa parce que 120 maanaam ndax 121 bi à part de 121 ndax 120 bi am nañ ci lan ñaari 60 maanaam ñaari euh, euh, ndax voilà ñaari cinquante muy muy maanaam ñaari 50 muy xeqataane muy ñaari 50. am nañ ko ci wala boog mu ñëw ñu jox ko ah, ñetti bintu la boobu maanaam soit ñaar yu am ñetti at wala ñett yu am ñaari at parce que euh, ndax ñoom dañ ni bu boobaa mbir ci à partir de 130 rek la mën a commencer parce que 120 am nañ ko ba pare donc 121 ba 129 diggante boobu noonu am nga choix boobu alors que jumhur ñeneen ñi ci des dañu ne déedéet maanaam mooy Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañu ne déedéet ñun d'accord ci loolu. ñu niñ d'accord mooy à partir comme que à partir de cent vingt lañu wax cent vingt ba ci cent ngay am rek bintu la ko ñett ngay ngay euh, ba pare lool moom mooy tax wax bi jub mooy tax moo tax mbir mi jub parce que cent vingt xam nañ ba pare ñaata nga war a joxe ñaari xeq nga war a joxe donc à partir de cent vingt et un ba beneen bi il faut que mu ëpp tuuti kon boobaa ñett bintu la bon ngay joxe maanaam ñoom noonu lañ ko gisee voilà. Euh, léegi kon 130 donc à partir de 130 kon léegi ci la ñuy xool 130 euh, ñaata lañ ci am ñaata 40 lañ ci am léegi loolu lañuy xool dañuy am 2 fois 40 muy 80 ak benn 50 bu dëgg ak benn 50 130 loolu la mooy 80 ak 50 moom moo la jox 130 léegi bu boobaa comme que 40 bu ne da ngay joxe. bintu labour mooy ku am deux ans kon ñaar ñu am deux ans ngay jox après cinquante yi ci des nga joxel ko ku am ñetti mooy kon xet ka wa binta labour kon loolu ngay joxe euh, ba cent quarante ba cent trente neuf doo joxe lu dul loolu à partir de cent quarante lan ngay joxe cent quarante da ngay joxe euh, cent quarante ñaata yoon nga ci am euh, quarante dañ naan a ah, cent quarante day Euh, am naa fi euh, ñaari wala wala wala boog ma ne am naa fi euh, trois fois quatre douze la quatre quatre fois non non cent cent cent quarante maanaam ñaari cinquante laa am voilà ñaari cinquante laa fi am ak benn quarante plutôt voilà loolu la ñaari cinquante muy cent vingt et ça cent plutôt cent ak quarante léegi boobaa damay am ñaari xeqam mooy ñaar. kon comme ñaari cinquante yi dama leen di génneel ñaar ñu am ñetti at jum kaw ak la ak benn bu am ñaari at kon noonu laa leen defal maanaam bu am ñetti at di dugg ci ñeenteel bi benn ak bu am ñaar plutôt ak benn bu am ñaari at di dugg ci ñetteel bu dugg ba dugg ci ñetteel loolu laay joxe mooy kon xet xataani bintu la ko ñaari xet ak benn bintu la ko lay joxe sa ba loolu cent cinquante la ba cent cinquante neuf à part de cent soixante cent soixante ba cent soixante neuf lan laay joxe cent soixante laaj ko mën a ah, cent soixante rek nga cee am euh, ñaari ñetti maanaam maanaam ñeenti quarante maanaam cent soixante mooy euh, quarante fois quatre la maanaam kon bu boobaa comme nag quarante ku ne bintu la bun lay joxe kon bu boobaa ñeenti bintu la bu lan c'est-à-dire ñeenti gëléem yu am lan ñaari ak ah, di dugg ci ñetti maanaam loolu nag topp ko topp ko noonu ci mboolem aw kaas maanaam bu mille deux mille trois mille gëléem boo ko yoree ni koy génne la léegi comme tey par exemple bu ñu yeggee ci deux cents deux cents nan lañ koy génne ngay asaka deux cents gëléem maanaam ñaar téeméer boobaa damay am choix damay am lu ma lu ma ci ñaar yi parce que deux cent am naa ci quatre fois cinq du dëgg mooy quatre fois cinquante plutôt quatre fois cinquante kon bu boobaa bu boobaa ma neexee ma joxe ñeenti la xeqaat maanaam ñeenti gëléem am ñetti at dugg ci wala am naa ci juróomi la bun maanaam am naa ci juróomi cinq fois quatre quarante kon juróomi yoon quarante maanaam kon lu ma war a maanaam mooy juróomi gëléem yu am ñaari at di dugg ci ñetteel bi wala boog ñeent kon yu am ñetti at di dugg ci ñeenteel bi maanaam toppal noonu règle loolu moom mooy noonu la noonu la ci borom yi d'accord Hanafi yi nag rahmatullahi alayhim ñoom wuute nañ ci loolu euh, ñoom dañu ne euh, non non à partir de cent vingt affaire day tàmbaliwaat day reprendre à zéro c'est-à-dire que <laughs> su ma amee euh, cent vingt waxoon naa ne Euh, comme gis naa ne ñaar hectares laay joxe mooy ñaar ñu am ñetti at di dugg ci ñeenteel bi su ma amee cent vingt cinq maanaam ba cent vingt cinq damay amaat damay joxe hectare bi mais damay dama ci boole ju gëléem bu kii dama ci boole benn xar cent vingt cinq ba cent vingt neuf maanaam ñu toppaat daal maanaam mbir mi day reprendre à zéro chaque cent vingt affaire bi day reprendre à zéro ñoom noonu lañ ko toppee maanaam mooy ordre bi ñu toppoon ba cent vingt chaque cent vingt mbir mi day noonu lañ ko toppee ñoom. Euh, mais li gën a wér mooy bi ñu la wax ni ndax xadis leer nañ ci wal wallahu léegi ñu ñëw kon ci asaka yi euh, léegi ñu ñu wax foofu benn bi mooy tey bu ma neexee ñu ne ma génneel xar comme juróomi nag juróomi gëléem nga am da ngay xar bu ma neexee ma génne nag loolu bu rapport bi d'accord nañ ci juróomi maanaam euh, ba mu des xanaa bi lay xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ne non non non quand parce que lii la la sharia laaj doo def lu loolu li gën a wér mooy da nga koy mën nga ko defee noonu wallahu a'lam mooy ne buñ ne la génneel nag mën nga génne génneel xar mën nga génne nag mën nga génne sax gëléem foofu voilà et cetera euh, buñ ne la génneel gëléem ko am ñaari at bu la neexee nga génne gëléem ko am ñetteel et cetera maanaam loolu loo ci yokk rek ak léegi ñu ñëw ci azakay nag azakay nag Euh, moom mën nañu mooy asaka bi gën a yomb ci asaka yi moom asaka bi gën a yomb ci asaka yi mooy asaka yi nag parce que moom comme li Seydina Muaz wax radiyallahu anhu yéen ci saa sàn daf ko wax ne ko bi yow daal euh, joxeel jox maanaam euh, na génne fii kulli salaasina tabi'un aw tabi'a wa fii kulli arba'ina musím. maanaam fanweeru nag yu ne maanaam kon ab zéro ba fanweer doo génn asak ci bu amee fanweeri nag boo demee ba matal fanweeri nag ci ngay génne lan ah <laughs> benn tabiya wala tabiya mooy benn nag ngay génne léegi nag foofu tabiya Euh, euh, lan lay tekki parce que jëpp d'accord nañ ni tabiya wala tabiya am ngay jënne mooy al toppe mooy nag bi toppi ndeyam kooku la léegi kooku kan d'accord nañ ci dinañ ci wax dinañ ko wax léegi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne tabiya ngay génne mais nan lay mel fuqaha u maanaam jumhur jumhur dañoo jàpp ne mooy ci am benn at di dugg ci ñaareel ndax foo ko fekk day topp ndeyam mais ki nga xamante ne euh, ñi nga xam ne ñooy Maliki yi moom dañoo jàpp mooy ci am ñaari at bi dugg ci ñetteel kooku moom mooy tabiya euh, léegi tabiya maanaam mooy bu jigéen bi kon foofu tamit bu la neexee nga génne bu góor wala bu jigéen bi mais bu dee 40 euh, la mat nañ 40 boobu benn bu jigéen ngay génne mais bu am mooy musir na mooy bu am ñaari at dañ koy tamit jaza ndax day fokk mooy ku am ñaareel ndax moom la naan fokk jaza même ci gëléen kooku lañu doon wax jaza même ci xar jaza mooy ci fokk kon euh, fuqaha maanaam jumhur dañoo jàpp am ñaari at di dugg ci ñetteel bi mooy ki nga xam ne matal na ñetteel ba pare kon foofu rek la ñu wutee mais asakay nag noonu la demee c'est-à-dire que donc su ma amee 30 nag benn lay génn nag bu am te di gën a wér incha allah mooy ne bi am benn at la Euh, wala nañ wax tabia walla tabia bu dee maanaam kon bu góor wala bu jigéen beneen bi ci des musin na laay génne mooy yu am ñaari at ndax moo bool foofu ci li gën a yor ci fu dee fuqahaa maalikee ñoom ñu ne ñetti at euh, su su ma amee 40 maanaam waaw su ma amee 40 bële laay génn suma amee 50 nan laa koy génne hmm? su ma amee. Euh, cinquante dama naan euh, cinquante de kii rek laa am maanaam fanweer rek laa ci am kon bu boobaa non quarante rek laa ci am kon bu boobaa lan laay génne musin na laa génne bu ma amee soixante ci lay doog a génne la ci lay génne ñaar ndax soixante am naa ci ñaar yoon trente ci lay génne ñaar yoo xam ne tabi'a wala tabi'a su ma amee soixante-dix su ma demee ba yegg soixante-dix ci lay génne lan euh, benn musil na ak benn tabia waaw su ma amee quatre-vingts mu génne ñaari musil na su ma amee quatre-vingt-dix ma génne maanaam noonu daal laa koy toppee waaw su ma amee quatre-vingt-dix am naa trente euh, am na na naa am naa jeg euh, trente ñaari yoon wala ñetti yoon ñetti yoon trente am naa ci ñetti yoon trente kon mu génne ñetti tabia wala tabia bu góor bi wala bu jigéen voilà ainsi de suite laa koy toppee na nag moom noonu rek la trente yoone ñu génne benn bu bu am benn at bi ci des ñu génne bu jigéen bu am ñaari at maanaam euh, quarante fii quarante euh, léegi azakay xar moo des azakay moom moom tamit euh, defewut xadis Seydina Anas moo ñu ko jàngal radiyallahu anhu moom compliqué euh, moom maanaam ba ñeen fukki at ba ñeen fukki xar du ma génne azaka ci xar ba 40 du ma ci génne azaka su ma xasee ba am 40 ci lay doog a génne azaka mais bu boobaa damay génne benn xar voilà loolu euh, moom laa def euh, léegi quarante et ba cent vingt ba cent vingt maanaam ñeent fukk ak benn ba téeméer ak ñaar fukk mu génne ñaari temps téeméer ak ñaar fukk ak benn mooy cent vingt et ba deux cents ba ñaar téeméer mu génne ñetti xam ñaar téeméer ba trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam foofu da ngay tëb ba trois cent quatre-vingt-dix-neuf mooy ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent mu génne ñeent à part de quatre cents nag léegi cent bu nekk benn xar c'est-à-dire que à peu près kon asakay xar mooy cent bu nekk benn xar voilà su ma amee dix su ma amee mille xar bu boobaa dix xar lay génne asaka jeex na voilà loolu moom mooy asakay xar bu fekkente ne damaa yor xar ak bëy maanaam xar ak bëy la dama leen di boole léegi bu ma bëggee génn asaka ci xar ak bëy nu may def damay jël bi ci ëpp ndax bu dee xar yi ëpp ma génn dee yi ëpp ma génn su dee ñoo tolloo ma génn ki nga xam ne moom mooy musaddiq mooy kii ñëw di jël ci asaka mooy xool lan la miskin yi lan moo gën ci kim ci ñim ko war a euh, beneen mbir bi nga xam ne tam man na bàyyi xel mooy su may génnee euh, azaka ci xar wala bay du ma génne kuy bi maanaam euh, du ci ak yeneen yi ci des en d'ailleurs du ma génne ki nga xamante ne moom mooy kuy bi wala ki fi gën ki ki gën a dugg et cetera déedéet ni ñuy def mooy dañ leen di xaaj ñetti xaaj maanaam musaddaq bi su ñëwee day xaaj jur gi ñetti xaaj danaan euh, lii ñoo ngi gën a baax ñoo gën a duuf ñoo gën a rafet ñoo gën a nàngam et cetera ñoo gën a baax mu teg ñu jël yi nga xamante ne ñoom ñoo yi ci digg bi ñu teg ak yi nga xamante ne maanaam proportionnellement un tiers la ñuy jël tiers fu ne euh, yii ñoom ñoo gën a yii nag ñoo ñoo yii moom ñoo gën a doy waar quoi yii ñoo gën a doy c'est-à-dire que xëy na ñoo gën a lompoñ euh, ñoo gën a doyadi ñoo gën a nangam et cetera ñu daal di teg kon ma xam ne léegi am naa ñetti groupe sama kii léegi bi ci digg bi ci yooyu la ñuy génnee asaka maanaam duñ jël yi gën a faible yu gën a tuuti duñ jël yi gën a rëy ndax bi teyent saa sam loolu wax Seydina Muhammad radiyallahu anhu wa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim mooy tëddikul nag seen alal yi gën a baax ci seen alal bul jël mukk seen alal dina baax même aada rek ne wurus ak xaalis noonu la demee su ma ñëwee wurus bi du ma jël wurus bi gën a baax déedéet ci asaka dañ koy xaajale ñetti xaaj bi gën a pur bi gën a bi gën a sell bi gën a baax maanaam bi nekk ci digg bi daal ci ci loolu la ñuy génnee asaka su dee mbay mi tam noonu la voilà su dee mbay mi tam bu ma ko taaraaree ba teg ba pare ñi nga xam ne dañ ko war a sànni am na dañ ko war a sànni maanaam du ma jël yi ñu war a sànni nag ma Euh, waaw sambakaay yii comme dañ ko waroon a xaar faf nag léegi sax yii ñooy nekk asaka déedéet demee noonu déedéet yi nga xam ne moom la ñu war a consommer moom consommer li consommable li ñu war a mën a jëfandikoo li nga xam te ne par exemple mën naa cee def leneen lu baax et cetera boobu yooyu noonu lu ñuy xool ñu ñu jël ci yooyu la ñuy jël parce que mais bu dee dafa am qualité yi dañoo wuute dañ koy xaaj ñetti xaaj comme li ñu wax ni ñu génne qualité bi ci digg ci la ñuy génne asaka bi Euh, kon euh, ci kaw loolu wala xam nga wala maintenant jeexal nañ buntu yi nga xamante moom mooy wàllu ma aadee euh, mooy mbell yi ak yooyu tamit gisoon nañ leen ne moom léegi incha allah taala ñu buntu buntu boobu maanaam dañu gis ne asaka borom subhaanahu wa daf koo def mu nekk ponk bu rëy ci ponk l'islam Euh, muy junj foofu ne dañoo war a sellal d'ailleurs alquran mi ngi koy wax xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal bi sarax sadaqa gis nga mu tuddee ko sadaqa foofu euh, sadaqa ndax moom ak séddako ñoo bokk maanaam ci séddako la jóg séddako mooy dëggu sincérité la véracité loolu mooy séddako la vérité euh, séddako kiy joxe sadaqa mooy ki nga xamante ne dafay manifester dëggu dëggoom gi c'est-à-dire que dëggu gi mu dëggu moo tax alalam dëggu ci ne dina jël benn partie jox ko yàlla borom subhaanahu wa ta'aala voilà euh, mbir yu rëy na dece ne yoo xamante ne amaan na du euh, ñu am temps wu euh, ko mais ñu gis loolu rek Euh, sadaka day day day mu ne yent bi sax jël leen jëlal ci loolu kon loolu day junj sax ne dëggu mooy premier jigo bi nga war a sóoboo ci yàlla jël ci nag mu ne azaka boo xam ne da ci da nga leen da nga ciy ciy selle da nga leen ciy sellale ci seen biti moo ci pax yu waaye wattu zakki yi da nga leen di sellal seen jikko yi seen ruux yi seen seen bakkan plutôt ak seen xool yi bi xaar ci moom da leen ciy tarbiya kon nga gis ne nit ki d'ailleurs moom la taggee Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu voilà bi mu naan euh, euh, wa yatajannabuha al-atqaa alladhii yu'tii maalahu yatazakkaa wa maa li ahadin 'indahu min ni'matin tujzaa illaa ibtighaa'a wajhi rabbihil 'aalaa wa lasawfa yardaa Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu la ko tagg moom mi nga xam ne mooy ki gën ragal yàlla parce que si yenn bu Alxuraan moo ko tuddee nii mooy ki gën ragal yàlla ci jullit ñi atqaa moom mi nga xam ne day joxe alalam yatazakka allazi yu'ti maalahu yatazakka maanaam ngir sellal boppam maanaam nga gis ne kon génn gi ngay génne sa alal joxe gi ngay joxe li nga am te loolu la maanaam mooy segam sax alal ngay génne joxe te alal comme ni ñu ko gis woon xol yi dañuy jéngi dem ci maal maanaam ngir ne xol yi dañuy jéngi dem ci alal moo tax ñu tudde ko noonu wala bokk na ci li tax kon euh, kii jël alalam di ko joxe te yàlla rek tax gis ne maanaam ba pare mu ci sellal boppam maanaam mu ci purifier ko di sellal biiram ba kanam voilà voilà mooy tazakka wala yatazakka te amul lenn lu muy xaar xéewal wala njariñ bu mu tukkee feneen illa ibtigha wajhi rabbihil a'la lu dul xanaa sàkku ji xar kanam borom subhaanahu wa ta'ala jëmm yàlla bi nga xam ne mooy aji kawe muy ki ki kawe ki yéegul subhaanahu wa te wala sawfa yarda dana kontaan waxul kuy kontaan yàlla dana kontaan moom dana kontaan yeneen bi dina kontaan sallallahu alayhi wasallam euh, kon loolu noonu nga xam ne moom mooy sacrifice boobu nit ñi di ko def di génne seen azaka mu nekk d'ailleurs bu ñu ko xoolee bu ñu ko cim boobu euh, ah maanaam ay ay mbóot yu bari nañ am na ci euh, bi ñuy jeexal kitaabu zakat ci taaliqaat yi ñuy def ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah ci jotaay bu mujj bi leeraloon nañ ci wàll boobu xam naa ko ci dellu di nga gis li nga xam ne moom mooy eh, maani ishaari yi nga xam ne ñoom ñoo ci ne eh, ci liñ ci suñu borom subhaanahu wa ta'ala yënk la woon ñu am foofu allah taala di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala mu may ñu fekkee déwén ba yeggale ko eh, suñ jotaayu ren yi nag dafa gënoon a gudd par rapport ndax maanaa ñi nga xam te ne maa ndax point yi ëpp solo te mooy julli dañ cee nekk Euh, incha allah taala ci jotaay yi di ñëw maanaam suñu su déwé ne allah euh, dinañ ko yeggale ci anam gi nga xamante ne ci lay gën a ci ci mën na gën a gaaw parce que tout simplement jotaay yi nii points yi ñu nekkoon dafa gënoon a am solo ci wàllu sóobu ci wàllu maari ji yéegi dem ci yoon yàlla et cetera loolu moom moo tax mu gënoon a ya mu ñu gënoon cee taxaw et que masala yi ci nekk comme ni ngeen ko gisee ay masala la yoo xamante ne dañoo am solo te il fallait taxaw ci benn bu ci nekk Euh, même bu dee ci tënk lay doon mais ñu leeral ko loolu moom moo tax ñu taxawee ci ñu ñaan nag borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ñu booleñ ci ñi nga xamante ne euh, ma yooyu dinañ ko taxqiq dañ koy incarné maanaam dañ koy dund euh, dañ ko dañ ko dund ci suñu mbooleem niveau yi dund yi suñu mboolem awaalim yi martaba yëpp ñu dund ko ci borom bi subhaanahu may ñu ñu ñekk ñi nga xamante ne dañuy jeex ci borom bi subhaanahu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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون